te du nekk dëgg dañuy jàpp di la larguer mbir yi ah def ko ay salve nag waaw jour bu ne ñu indi benn ah ñu am benn corbeau bu leen di alimenter xam day am benn corbeau koo xam ne mooy nettali mbir yi mais nag kenn du xam kan la waaw parce que moom amul personnalité quoi waaw amul personnalité yàq dara ko tax a jóg day nëbbatu di jël ay information di ko joxe alors que yu ci bari du nekk dëgg loolu nag ñooy gam-gamle ñooñu ñooy équivalent wu journaliste yi léegi shu'ara yi nag noonu lañ meloon am nañu ñu éliminer seenu jour seeni fan mettre fin à leur vie par que shu'ara yi ñoo leen dugg waaw ñoo xam ne shu'ara yi ñoo leen dugg gaa yi éliminer seeni mettre fin à leur vie parce que juara uy ñoo leen dugg dugg yu metti tara tara tara tara ñoo <laughs> mën a yàq der de gaa yi non non juara yi moo tax ah, gaa yi de boo boo xawee miin ladab tuuti adab mooy al adabul jaahili ak yooyu moo tax wax yu ñàng nga ciy gis ah. sëy <laughs> naa kii nag moo tax kon suñu boroom ne kon juara uy gaa yi nii hein wa shu'araa'u yattabi'uhumul ghaawuun ñu beew ñi nag ñooy ànd ak ñoom mooy ñi leen di dégg may nopp te tamit di ànd ak ñoom di collaborer ak ñoom mooy képp koo xam ne yow lii mooy sa style mooy yow sa sa say sa plume sa plume parce que shu'araa fii du poète kese ah. yow sa plume ab journaliste nga wala loo man di doon yow hein sa vers yi ngay def sa versification yi yooyu yépp sa làmmiñ wu neex wi sa rhétorique sa rhétorique bu neex bi sa fasaxa bi nga am hein jëmaloo ko dara lu dul ci ŋàññi nit ñi ak bind article yoo xam ne des articles sataniques te du dëgg loolu wala di ko teg ci deru ñi nga xam ne atharu man ala wajhi al ard ba'da al anbiya muy saxaaba yi radiyallahu nga leen di wax lu ñaaw ci say bilum say plume ak say bind suñu borom nee na ñooñu boo seetloo yattabi'umul ghaawun ñu beew ñi te ni ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoo leen di suivre di topp seen articles yi nag di jënd seen journaux yi ak seen wax yi seen poèmes yi di ko déglu ba comme si ni ñuy jële ay bout de petit pain quoi waaw mu ne alam tara kon annahum fi kulli waadin yahimun gisoo leen ci style bu ne ak tamit xur wu ne foo ne nga gis leen fa waaw ñuy wax rek di xuus di fo waaw bu doon tey gaay moo tax gis nga leen gaay ay façon rappeurs yi nga xam ne seen lépp tamit mooy façon yooyu lañ rek waaw ay saaga ñoom balaa rapa neex ñu saaga ñu naan day jàngale te gaay ñoom dañu feebar xaw ma koo ci seet nag même ñi ñëw sax naan dañuy wax ay bonne parole mais li ñuy wax naan da ngay dégg ñu naan ay jigéen gi bon li muy sol baaxul loolu du yoon ay kii li ko rime nag di rab te mais mais ñi ñi nga xam ne ñoo leen di topp hein mais ñoom ci seen bopp li ñu soloo baaxul ah ñu fi kiris koros sol loo xam ne wengal seen kab yi seen casquette yi jaar na le sol ngandub seen sa baat bi tudd Seydina Muhammad ñu naan la moomoo nga naan la DJ moomoo yow nga nekk fi di fontoon ñu naan parce que dangay rab yaa ngi wax lu baax foo waxee lu baax ah xam nga yooyu gars yi naan non ñoom dañuy yeetee ba xale yi jàmbaar lañ nan lañ nee jàmbaar nañ ak sunna nga naan lañ jàmbaar lañ nan lañ nekk jàmbaar te li ñuy wax ñoo ko gën a sori ñoom ñi taxaw seen jëmm kese day weddi li nga xam ne moom parole yi ñuy wax waaw ñu rime ko nag toog moo tax gars yi seet leen wa na pëjom bu ne nga gis leen fa wa annahum fii kulli yi yahimun ñuy fo waaw concert bu ne ñu tëgg ko fu ne ñu tëgg ko caaxaan rek ñi leen di topp nag mooy alxaawur ñu beew ñi waaw moo tax foo dégg kilifa diine naan naan ñoom diwa may daaneel ci façon yooyu mooy moom ci ñoom la bokk rek waaw <laughs> mooy ñoo yem rek ñoo yem rek waaw caaxaankat moom bu dee moo lay daaneel ci kilifa diine mooy vraiment àddina bi war nañ ko seetaat quoi mais àddina bi bu nan lañ koy seetaan mooy ñi ko dëkke àddina bi moom la moom muy dunyaa gi fi newoon waaw moom mooy dunyaa gi fi suñu boroom def nit ñi nag ñooy changer waaw mais àddina bii ñu nekk ci la yonent mi aleyhi salaatu salaam doon dox de waaw boo demee Makka gële moo doon Makka ah du Makka bu bees bu jël sànni Makka denc ko fële indi Makka bu bees Medina gu gu bees amula ah nit ñi ñoo changer ak dëkkuwaay yi ak tabax yi kese. lañ am luñ ci soppi am na côté yoo xam ne kenn soppiwu leen sax ay Petra boo fa demee fële ca Jordanie gis nga noonu ñooñ ñooñ c'était avant les nabatin te dinañ leen gis <laughs> fii ci histoire Seyna Ka'b ibn Malik nga ne man Nabatéens ma ne waaw les Nabatéens de Petra dinañ leen gis kay Petra xam nga Petra site touristique boobu nekk Jordanie bu ngand boobu nga xam ne gars yi ci montagnes yi lan ñett seen kër yi nabatéens yi dinañ leen gis fii de waaw dinañ fi tudd ci histoire Seydina Kaab ibn Malik les nabatéens da nga bëgg a xam lu tax xaaral ba ci kanam insha allah mais mooy euh, mooy kon àddina bi du moo changé àddina bu changé ñun la te nag kon ci côté bu bon bi sax la changé ndax zahara al fasadu fil ardi fil barri wal bahri bima kasabat ay nas waaw mbonte gi yàqute gi feeñ na ci kaw suuf ak géej géej géeri ji lan moo ko waral bi ma kasabat ci li nga xam ne moom la fàggu ay dinaas loxo yu nit ñi moo tax pollution yi ñuy yàq àddina bi waaw couche d'ozone bi gaa yi yàq ko parce que lan seen bàkkan lañ topp rek waaw nañ topp suñu bakkan mooy naka la suñu économie di tourner ñuy gën a dem ci suñu point de croissance yi ni muy gën a yokkoo yooyu moo leen lañ teg ca kaw moom lañ gën a faale que àddina bi ñuy dunde na jag waaw suñuy maam ñu ñu jiitu woon buñ defoon ni ñun yàq ko nii buñ ñëwee duñ fekk àddina bu jage nii ñun nag loolu lépp faalewuñu ko waaw les point de croissance PNB PIB ci la ñépp xool seen bët waaw ba bu bu àddina bi yàqu it ñun ña fekk en tout cas daal ñun daal suñu affaire a ngi dox waaw chômage bi wàññeeku lépp kii loolu daal mooy l'essentiel waaw ñuy amasser des milliards fu ne loolu daal c'est l'essentiel te xam ngeen ne loolu du l'essentiel waaw kon gaa yi shuara yi moo tax gaa yooyu yépp genre rappeur yi caaxaankat yooyu nga xam ne nee nañ dañuy rimer les slameurs nga xam ne daanaka li ñuy wax dara lañ ci dul def waaw ñoom ñoo gën a sori li ñuy wax nee na ñooy nee nañ nag dañuy yee jeunesse bi wallaahi billah bés bu jeunesse bi bu dee de loolu mooy yee jeunesse bi ma xam ne une c'est une jeunesse pourrie waaw te looloo ama ah. c'est une jeunesse yi gaa yi déglu yooyu kañ lañ kañ nga leen mas a gis ñu defaru fan fan nga leen gis mas ngaa gis ku mel no ku kuy suivre yooyu defar masula am non masula am loolu ay caaxaan la quoi yoo xamante ne nii ñoom kalimatun huwa qailuha kàddu la goo xam ne caaxaankat bee koy wax rek ne ni loolu kon mu ne wa shu'ara yattabi'uhum alam tara annahum fi kulli waadin yahimun wa annahum yaquluuna ma la yaf'alun mu ngoog lii moo ci gën a gaawa wa dañuy wax loo xam ne maa laa yaf'alun duñu ko def mais seetal rek mooy li wax sànq rapport bi taxaw di wax ay mbiram naan kii di way nee na day yeete ci ci rabam yi muy def naan wooy jigéen ñi dañoo war a solu lu baax ay kii parents yi nii ak nii wala góor ñi nii solatuñ lu baax mais moom ci boppam solul lu baax tubay ji mu sol buy dox nga gis euh, tubay ji mu jiital ci biir di feeñ waaw kooku xam nga kooku kooku nan la mën a taxawee di wax dara soluk chaîne chaîne chaîne or wala chaîne xaalis mu ne ko rëng ci baat bi wékkoo ko mel ni jaam yooyu ah ñu doon marqué di leen solal ay affaire waaw moo tax wa annahum te ñoom yaquluuna shu'ara yi gis nga poète yii mooy poète caaxaankat yi yaquluuna dañuy wax maa laa yafalun doo doo xam ne du ñu ko def waaw gis nga bés poète yi noonu lañ doon defaa dañuy ñëw di di di xëbalaate balaa xare doon am ñu bind ñu wax seeni poème nag naan ñun de ku ñu laal ku ne wala caay képp koo xamante ne tooñ nga ñu waaw lii wëg lii te dara bu dara xewe boo gisee doo leen gisaa ah. <laughs> wala lañ waxoon du demee noonu wala dañ ko dul def sax waaw wa annahum te ñoom mooy dëgguwuñu voilà dëgguwuñu wa annahum yaquluuna ma la yaf'alun te li ñuy wax dëgguwul ñii nag façon bu mel nii ñoom seen chanre mina shaytaan seen pooy shaytaan li jóge ndax shaytaane moo leen di wa anna shayaatiina wa inna shayaatiina la yuuxuuna ba'duhum ilaa ba'd ilaa awliyaa'ihim bokk li yujaadiluukum gis nga shaytaane yii ñu naan suuratul anaam gaa yi da dañuy wax yu wante seen biira ah. gaayam yi seen mbokk yi seen parandoo yi ngir ñu leen di mën a dàggasante ak yéen xam nga gaa yi dañ doon wax naan <laughs> waaye xoolal rek jullit ñi dañoo paradoxal moon am naafiq mën na la wax loolu ah, am naa féq man na la wax lii dañ doon wax naan yéen naka la buur yàlla yéen bu nit rendee ngeen ne na bu nit rendee ngeen ne dagan na bu yàlla rayee ngeen dafa xaraam ay way jële lii ban logique ci am yow mi ne buur yàlla mi nga ne moo la sàkk moo la bind bind bàyyi ma bind àddina bi bind lépp mais moom bu rayee mooy bu defee am xar midd quoi ndax dañ naan buur yàllaa ko faat <laughs> moo ko waaw jël bakkanam ngeen ne xar moom mënuñu koo lekk te buur yàlla mi nga xam yàlla kon moom bu moom bu rayee du baax ab jaamam bi nit moom moom il faut moom nag moom bu moom bu rendee lay baax xoolal ma loolu mu ne loolu seytaane leen koy wax rek waaye baleen foofu mais xam nañ bu baax différence bi <laughs> xam ngañ ne mos médd mayta ñu naan <laughs> dee dee naturel ñu ne buur yàllaa faat kon nag loolu war naa dagan bés bu ngeen nee daganul da ngeen a contradictoire yooyu yëpp naafiq yi kii boog seytaane yi ñoo leen koy wax waaw loolu moo tax yooyu kon genre gaayu mel nii mina shaytaan ci shaytaan la jóge léegi nag bi aay yooyu wàccee Malik ah dafa ñëw ci yonent mi aleyhi salaam nag eh, wax nañ la sanad bi sanad bu wér la axrajahu al imaamu Abdurrazaaq ci musannaf na ko noon imaam na ko jële ko ci yoonam mu jële ko ci Ma'mar moom Seydina Abdurrazaaq an Ma'mar an Zuhri an Abdurrahmaan ibn Ka'b ibn Malik an abi radiyallahu ta'ala anil jami mu ne nag bi affaire bi demee noon nag ah mu ñëw ne yaa rasulallah sayyidina Ka'b ibn Malik ne yow ndaw yàlla li kat sallallahu alayhi wa qad anzala allahu fi shu'ara'i ma anzal ah, buur yàlla kat wàcce na am na ñaari tekki man ngane buur yàlla wàcce na fi shu'ara yi mooy ci suuratu shu'ara ma anzal lam fa wàcce parce ci suuratu shu'ara la ne aay yiñ la wax léegi wala ngane ne qad allahu buur yàlla de wàcce na fi shu'ara ci poètes yi ci au sujet des poètes anzala lim ci wàcce te moom lañ wax léegi wa shu'ara poètes yattabi'umul ghaawun ñi deew ñu ñoo leen di topp de alam tara ndax gisu xanaa gisuloo annahum ko ñoom fi kulli waadin ci stil bu ne ak tamit ci xur wu ne ci bërëb bu ne ñu nga fa di fo yi bari na ci àddina bi voilà xumbal yi bari na xawaare yi bari na waaw seen seen seen de de de de lan yi bari na ci àddina bi fii kulli waadin foo leen dëkk bu ne ñu nga fay maye concert wala ñu ngi fay tëgg di caaxaan rek la ñuy wa annahum te ñoom yaquluuna dees day wax dañuy wax maa laa yafaluuna loo xamante ne duñu ko def de ah, mu ne ko a ah, yonent mi aley salaam buur yàlla kat wàcce na ci shu'ara yi au sujet des shu'ara wala ca saar bañ naan ash-shu'ara maa anzala la mu wàcce ci shu'ara yi ci poète yi qaala nee na yonent mi aley salaam ne ko nag innal mujaahida mujaahidun bi sayfihi wa lisaanihi walladi nafsi bi yadi laka annama tarmuunahum bii nadxan nabl allah yeneen nag ne ko mooy yéen bokk ngeen ci moo tax aaya ba après suñu boroom da koo àggale dafa àggale aaya yooyu yonent ma lay saaf ne ko pour wan ko non yéen taxul ngeen di wax mooy alxuraan ñi muy wax mooy yi la waxoon sànq ñi nga xam ne seeni poème dañ ci exagéré duñ ci wax dëgg waaw daanaka li ñuy wax du dëgg te tamit li ñuy wax du bopp sori nag li ñuy def bés boo déggee ñu ne ñoom defoon nañ lii defoon nañ lii ndekete yow masuñu koo def waaw ma suñu koo def ah. loolu lépp ay waxi kese la du dëgg de te tamit fu nekk ñu ne fa di fo di mboosóor waaw te ñi leen di topp boo gisee ñi leen di topp mooy ñi gën a réer ci àddina bi moo leen di topp mooy ñi nga xam ne xamuñu dara lenn rekk leen jiital mooy seen bakkan ak seeni passion ak seeni bëgg-bëgg ak liy tendance waaw loolu kese mooy seen busol fu mu tourné ñu tourné fa ànd ak moom moo tax ay kii la ay modd la tey kii lañuy jël ñu jël soara diw waaw le grand chanteur diw tey moo xew gaa yi topp ci topp ci jënd ay kars ay kasetam ay bandam ba sonn après ñu daldi bàlli kooku jaaraat ci keneen parce que lan ñoom mooy afara'ayta man ittaxada ilaahahu hawa ak ah, xanaa gisoo waa ji nga xam ne moom dafa jàppe bakkanam daal di koy def mooy ay bànneexu bakkanam ay passion wam hein ah, yoo loolu la def boroom moom la jàppe yàllaam di ko topp waaw kon kay kooku xam nga ne sànku kenn ginu koo sànku gaa yi leen di topp nag loolu la moo tax tey mu ne leen kii moo xew suba keneen a xew eh fan yi waa ji clip bi mu génne moom temps yii moo féete kaw nit ñi gaa yi topp ci mooy noonu la rek comme ay ka annahum humurun mustanfira waaw dañu mel ni mbaam yu ñu yoo xam ne yu ñu yu ñu yu ñu ërtal la yu ñu kii wala ñuy jëf yu di daw waaw yu ñu dàq ñu naan fër noonu la dawe diine topp rab caaxaan ya waaw kon. Eh, yonent ma lay saat saam nag bëgg leen a xam loo ne yéen ñooñu taxul yéen yéen ñii boo taxul yéen ñuy wax innal mujahida waa ji nga xam ne day jihaad lii moo am mujahidun bi nafsi day jihaad ak bi sayfihi ak jaaseem mooy nit mën naa jihaad ak sayfam waaw loolu gisoon nañ ci maratibul jihaad ba ñu doon gis ci wàllu jihaad yàgg na avant avant ghazwatu Badr ba ñuy door a wax ci affaire jihaad yi gisoon nañ maratibul jihaad dinañ ci ñëwaat dinañ ci ñëwaat bu ñuy ñëwee ci li ñuy jàngale ci yi ñuy jàngat yi ñuy jële ci su ci euh, ghazwatu tabu dinañ gis li Imam Ibn al-Qayyim moom lañuy comme d'habitude <laughs> parce que comme lañ la waxoon rek suñu borom dañu tàggatal ay boroom xam-xam yoo xam ne rahmatullah alayhim daanaka li ñuy def nii yépp mooy dañuy reprendre rek ah kenn ndiw fi lu bees ah. <laughs> waaw lii nii lépp kenn manu fee ñëw ne man li ma fi wax loo xam ne surtout lu ñàkk mën a ñàkk la lu man na ñàkk nga ne yaa ko fi dooru indi ci diine ji loolu amul waaw te fii daanaka loo fi wax am nañu ko wax ba pare waaw mooy dañuy reprendre moom li nga xam ne dañuy jël li nga xam ne moom la wax njàngat yi yi mu jële ci suuratu ci xaw-xawu sa gazwatu Tabuk bu ñëwee foofu moom tudd na fa tuddaat na fa maraatibul jihad yooyu hein voilà mooy nit dina xare ak lan ak caaseem waaye dina xare ak làmmiñam waaw ñaar yooyu rek la ko wax mais am na yeneen alal alal ci naa comme ni Seydina Ousmane def ñoom Seydina Abdurrahman ibn Awf ñoom ñi joxe même ñi joxe saa xataa ñi joxe saa ñoom Abu Xaysama ñoom ñépp dañoo jaat ak seen alal waaw jihaad bi anfusihim wa amwaalihim bi amwaalihim wa anfusihim voilà seen alal lii ak seen bakkan yi waaw waaye ak seen làmmiñ mu ne kon muja innal mujaahida kiy jihaad mujaahidun dina jihaad bi sayfihi ak jaaseem wa ak li nga xam ne mooy làmmiñam làmmiñ wi mooy lan mooy di défendre diine di diine ji waaw boroom plume yu rafet yi au lieu ñu ci bind ay article di défendre diine mais defuñu ko de dañ koy jël ngir dal waa diine parce que du seen intérêt walla iyaazu billaah loolu xam nga xalamu suula de loolu mooy mooy bon plume yu yéese a ngoongu waaw waaw mu ne walladi nafsi bi yadi maa ngi waat man say seydinaa muhammad sallallahu alayhi wasallam ci ki nga xam ne sama bakkan mu ngi ci loxoom laka annama tarmuunahum bihi nabhan nabl gis nga seen poème yi ngeen di def yéen sama shu'ara yi yéen Seydina Hassan Ka'b ibn Malik ñoom Abdullah ibn Rawaha ainsi de suite yéen gis nga gis nga seen poème yi ngeen di def contre kufaar yi mais mu ngi mel ni ay flèche ngeen leen di jam da ngeen leen di nadax mooy di leen ratata di leen rafaal ak ay lan ay flèche comme seen wax yi noonu lañ mel ci ñoom loolu mooy plume journaliste yi ah, dinañ la jàpp benn jamono joo xam ne mais ñi mu dal ñoo ko xam xam nga li tax nit kii xaru mooy metti na ci moom waaw waaw te bés bu ñëwee ba découvrir ndax dañuy jël dañuy jël di nettali loo xam ne ñoom leeru rek ne sax dëgg la mais comme que fa ça vend du papier day tax mbir mi day jaay ay papier waaw day tax seen journaux yi jar ñu nekk loo xam ne dañ naan wuu mbir mi moom daanaka on a fait des milliers de tirages voilà même on est obligé même à un certain moment d'en tirer davantage de way imprimerie kay oh on a sollicité beaucoup d'imprimerie parce que gars dañu mujj suñu article boobu numéro sàngam moom wuu numéro boobu moom moom moom gars yi il l'arraché dëggate yow du dëgg bés bu ñëwee ndax parce ñoom duñ fi nekk di xool ndax dëgg la mooy mbir mi c'est pompeux c'est pompeux te gars ci yoon seen métier en tout ku ci def ci yoon sa métier mooy waroo woon a doxale noonu waaye léegi course dañu nekk course au profit waaw ñoom ñéppay daw ci ginnaaw profil lan laay amee ci mbir mi kan mooy gën a jaay papier waaw kan la sa journal di nekk bu at mi jeexee ñu ne wey le journal numéro un mooy ñun loolu loolu ñu bari moo tax ñuy liggéey waaw chaîne rajo yeeg chaîne télé yeeg moo tax façon mbumbaay façon caaxaan gone nañ ko def ngir attirer ay public waaw ñooy audience yi bu ñuy joxe audience yi ñu ne ñoom ñu ëpp audience waaw parce que ku ëpp audience publicitaire yi ci yow la ñu jëm fa la nit ñay ëpp ah fa la marché ba nekkoon waaw yooyu yëpp yu caaxaan la bés bu ñëw ba trouver nag këni mbir mi du dëgg gis nga bu ñuy démentir boo mayul ca dernière page ba lañ koy def ca avant annonce ya ci mbind mu ndaw ne lañ bindoon dañoo juum xam nga ne loolu loolu du maandute defoo ko à la comme ni nga defoon te yàq nga deru waaj yi waaw mooy mbir mi day metti mu ne leen nag yéen ñii sama shu'ara yi gis nga laka annama tarmuunahum bihi nadhan nabl gis nga li ngeen leen di wax ci metti yi kon li ngeen wax waa daws ba ñu daw gaaw dugg ci lislaam nuxayiruhaa walaw nataqat la qaalat qawaati'uhunna dawsan aw saqiifa looloo gën metti ci ñoom flèche yu ñu leen doon xaaj moo tax mu doon wax Seydina euh, Hassan comme la mu waxoon ne yow Seydina Abu Hurayra maa ngi lay seedeloo waaw ba ko Seydina Omar gisee romb ko <laughs> temps xilaafaam bi romb Seydina Hassan ci jàkka ji gisoon nañ bi ñuy def tarjuma Seydina Hassan radiyallahu anhu muy muy wax ay poème quoi ci jàkka ji Seydina Seydina Omar romb ko daal di koy xool xool woo xam ne mooy bon yow daal saay comme si mooy xoolu yow lii ngay def moom jàkka jii nga ñëw di fi def di fi di fi way ay kii quoi mu xam ne ah Seydina Omar mii daal affaire bi mooy daal daa gis ne lii warul demee noonu mu ne ko mu ne Seydina Abu ra mu ngi woon ci wet maa ngi lay seedeloo est-ce que yow déggoo yonent bi aleyhi salaatu salaam fii nii may wax ay poème fii waaw ci jàkka ji mu ne fi may wax ay poème ku gën mooy mu ne Seydina Omar ku la gën a ngi fi woon ma koy wax te waxuma dara mu yonent bi aleyhi salaatu salaam ne Seydina Abu Hurayra yow maa ngi lay seedeloo est-ce que déggoo yonent ma lay saar doon ma uhujuhum wa ruhul qudus ma'ak ah est-ce que masoo dégg yonent ma lay bi muy wax bés boobu naan ma songal yéeféer yéeg sa sa poy mi wa ruhul qudus say ruux gu sell gi say naa maaka mu lay dëgëral waaw ne ko waaw loolu di dégg naa ko waaw <laughs> mooy ñii moo tax ash-shi'ru min ash-shaytaan loolu moo tax ci nakaara yi la bokk mooy xadiisu bañ gisoon temps yële bu Seydina Uqba ibn Amir bi imaam al-Bayhaqi solo bi sanadin da'if foofu la Seydina Uqba ibn Amir fa la waxe woon ne yonent mi alayhi salaatu salaam keroog biñ jógee Tabuk dafa biddanti voilà imaam al-Waaqidi ne nettali Seydina ñoom eh, kële Abu Qataada bi it foofu la woon waaye yooyu benn wéru ci woon allahu taala alam voilà kon nag seen moom grand poète la woon kon fekk woon na xare yi kon Uhud gis nañ ne lan la lan moo ko raw Badr Badr wax na la li tax nee na yonent sallallahu alayhi wasallam génnul woon ngir dem uti màng ak ngir xare ji waaw am màng la doon uti bu bu buur yàlla nag daal di def def ne ñu daje ku faaru Quraysh ni xare am waaye sinon xare yóbbu ko fa woon bi nga xam ne nag ci la ghazwatu Tabuk am ci neuvième année bi moom Seydina Ka'b ibn Malik demul <coughs> hein demul lan moo tax ñu ne la loolu dañuy bàyyi li wolof ndaay naan tungu ni du taxaw ñuy nataal waaw boroom wax ji bu fi newee ki mu ne dañ koy te mu am làmmiñam mën a wax wax ju leer te sàkkuwul porte parole dañ koy ba mu wax waaw ñu ne la danga bëgg a xam lu taxoon ñu ne la nga ne ma waaw waaw mu ne la nañu ko ma ne la nañu ko déglu ci riwaaye bu gudd biñ la waxoon mais nag day am yu bari yu ñuy sotee gisoon nañ càllale bi waxoon nañ ci bi ñuy gis tarjama muraara sayyiduna muraara bin rabii radiyallahu taala gisoon nañ ko xoola nañuy wax ñetti càllale yi lañuy tudd bu gaaw après ñu jàll pivot bi moo doon seydinaa muhammad ibn shihaab az-zuhri ibn muslim muhammad ibn muslim ibn shihaab az-zuhri buñ commencé imaamul buxaari rahmatullahi alayhi dana woon haddathana yahya ibn bukayr dana nettali nañu boo demee ci kitaabul maghaazi kitaabu xadi baabu xadiisi ka'b ibn maalik wa qawlihi wa qawlillahi azza wa jalla wa ala thalathati alladhina xullifu mu ne boo demee ci kitaabul maghazi bu saxiixu imaam al buxaari rahmatullahi alayhi buntu bi nga xam ne moom lañu moom la def ah di wax moom imaam al buxaari ci nettaleb Seydina Kaab ibn Maalik ak waxu borom bi subhaanahu wa taala ak ci kaw ñetti ñi nga xam ne ñoom defuñu woon xullifu defuñ ni comme naafiq yi defoon dañu wuteeg li naafiq defoon mu ne xaddasanaa yaxya ibnu bukayr ne nettali nañu ñoon imaamul buxaari suñu sëriñ di yaxya ibnu bukayr mu ne xaddasanaa nettali nañu al imaam al an ah, Uqayl mu jële ci Uqayl an Ibn Shihab mu jële ci imaam Ibn Shihab léegi tegal sa baaraam foofu riwaaye imaam Ibn Ishaq imaam al-Bukhari wa ba ci imaam Ibn Shihab wax nañ la mooy pivot bi mooy ci moom madaarul xadiis autour de moom la xadiis bi mooy ñépp ci moom lañ ko jële kon tegal càllale imaam al-Bukhari mu ngi noonu ba imaam az yi ñu taxaw buñ demee atee ñeneen ñi tamit taxaw après ñu continuer déglul imaamu Muslim ibn al rahmatullah alay ci kitaabu tawba fi nga xamante ne nag suraax yi ñoo ko tudde baabu xadiisi tawbati Kaab ibn Malik wa saaxibay buntu bi nga xam ne mooy wax ci tuubug Seydina Kaab ibn Malik ak ñaari àndandoom yi imaamu Muslim ibn al-Hajjaj Abul Husayn al-Qushayri an-Naysaburi mu Abu Tahir Abu Tahir newul moo ñu nettali mooy moom dong la ko nettali bii ah, mooy kan mu ne ahmad ibn amr ibn abdullah ibn amr ibn sarh mooy sama sëriñ di ahmad di doomi amr amr di abdullah abdullah di doomi amr amr boobu di doomi as-sarh mawla bani umayya mooy waa banu umayya ñoo ko goreeloon qaala mu ne moom kon abu tahir akhbarani nettal xabaari na wahb di abdullah ibn wahb taalibi imam malik maliki bu mag boobale muhaddis di nga ne moom ay xadiisam ñoom ñépp ñu ngi ñoom ñépp ko solo waa ashaabu a sitta waa jamaa ngay wax lan lan la mu ne axbarana axbarani xabaari na ma Yunus ma ibn Yazid al-Ayli an ibn Shihab mu jële ci ibn Shihab kon gis nga mu ngi noonu imaam ibn Shihab ñëwati na léegi bàyyil ma foofu imaamu Muslim ibn al-Hajjaj ñu dem ci imaam ibn Ishaq imaamu ibn mu ne fa zakara az-Zuhri moom moom day doon direct parce que imaam az-Zuhri sëriñam direct mu ne Muhammad ibn Muslim ibn Shihab mu kon ñun ñépp daje nañ fa ñépp ñoom léegi nag imaam ibn Shihab ah, moom mu ne <laughs> mooy madaar mu ne moom imaam ibn Shihab az-Zuhri mu ne an Abdirahman moo imaam kon Ibn Shihab an Abdirahman mu jëlee ci Abdirahman Ibn Abdillah di doomi Abdillah Ibn Ka'b ibn Malik Abdillah boobu doomi Ka'b ibn Malik an Abdallah ibn Malik ka Abdallah ibn Ka'b ibn Malik que ne doom jooju nag di Abdallah ibn Abdallah ibn Ka'b ibn Malik moo nettali doom ji di Abdirahman wa kaana qaa'ida Ka'b moo nekkoon ki doon Ka'b min bayni min min banihi hiina amiya moo doon conduire Seydina Kaab ba nga xamante ne nii ci la silmaxa hmm? ndax dafa mujjoon silmaxa waxoon naa la Seydina Kaab am na sët bu dudd Abdurahmaan mais am na doom ju tudd Abdurahmaan kii nag fii nii sëtam la fële ci càll la ñu gisoon sànk bu Seydina Maamar bu Seydina Abdurrazaaq an Maamar an ibn Shihab an ibn Ka'b ibn Malik abi kooku doomam ji tudd Abdurrahman moo ko jëlee ci moom fii nag do bi tudd Abdurrahman moo jële ci baayam bu tudd Abdallah di doomu Ka'b ibn Malik moo nettali ah léegi nag doomam jooju di Abdallah mi nga xam ne moo ko doon conduire moo ko doon wommat bi nga xam ne ci la silmaxa moom moo nettali mbir mi mu ne sami'tu Ka'b ibn Malik yuhaddisu hadithahu dégg naa sama baay di Ka'b na Malik di nettali nettaleem xiina taxallafa an rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fi ghazwati Tabuk ba nga xam ne ca la wuute ak yonent bi aleyhi salaatu salaam keroog xareb Tabuk mooy demul àndul ak moom waaw léegi nag ci la Seydina Ka'b mooy liñ gisoon sànq waxoon mooy waxoon nañ yéen dañ koy sote ne woon masula wuute masula ñàkk a teew benn xare bu yonent mi aleyhi salaatu salaam xare jamais ba mu des ghazwatu Tabuk waaw ndax Tabuk bii mooy bi ma la waxoon moom la si cité après mu ne sauf tamit Badr tamit fekkewu ko parce que Badr li tax konte wu ko parce que Badr yonent mi aleyhi salaatu salaam génnul woon ngir xare ji waaye ab ab ab <coughs> convoi ayra <coughs> Quraysh la soxla woon voilà looloo taxoon mu demoon waaye xare taxu ko woon a jóg ba ni nga xamante ne ci la suñu boroom nag di def xare daal di fay am ah loolu lépp kon gisoon nañ ko léegi kon on saute on saute on saute on saute waaw ca la tudde woon ne tamit fekk na bayatul aqaba ah continue on saute on saute on saute on saute waaw nag léegi nag mu dugg nag ci nettali lan moo tax naka la demee ba tabu xare bii nii fekkewu ko te mu fekkee yépp ba mu des badar te badar kontewul parce que waxuñoo nit ñi ñëw leen mu ne wa kaana min xabari xiina taxallaftu an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fi ghazwati tabuk anni lam akun qattu aqwa wala aysara minni xiina taxallaftu anhu fi tilka na ci sama nettali bi nga xam ne ci laa wuute àndumaak yonent mi alayhi salaam keroog ghazwatu tabuk mais xare bii li ci yéemi mooy dew ma mooy xare bii masumaa nekk masuma am doole waaw anni lam akun qattu aqwa masuma woon a gina am doole gina nekk en form gina yomba neex a mën a dem mooy li daroon xam nga gasatu Tabuk dafa metti parce que dafa tàngoon jër comme ni mu koy waxee léegi ba pare nit ñi mu nekkoon jamono difficulté ba pare tool yi daal di mu coïncider tool yu ñor voilà ci euh, euh, euh, mbooyam yi sonal nit ñi vent bu sec bi yu mel noonu moom mu ne malgré tout man nag kamb ci jamono jii ci laa ginoon nekk en forme gintee woyof ngir mën a génn ci xare waaye dew ma ci xare bi waaw mu ne wallahi majtamaat indi qablahu rahilataani qat hatta jama'tuhuma fi tilka al-ghazwa mu ne maa ngi waat ci yàlla hein kene avant avant gis nga Tabuk di xew neuvième année bi nii yonent ma lay sarsam bëgg xarek romain byzantin yi ndax dañ ko doon menacer mu dem fekk leen fa mu jeex waaw waaw léegi euh, ak rumeur yi ne woon ñoom ñu ngi dox ci kaw mi Médina waaw léegi mu ne man daal gis nga avant avant avant réseau Tabuk masumaa dajale sama kër am ñaari gëléem yoo xamante ne pour dem xare la ak yoo xam ne daal pare nañ ngir xare ngir gëléem yu baax masumaa am ñaari gëléem yu dajaloo sama kër gudul jamono jii jamono ji moom ba yonent ma saa saam di yëgle mbir mi naan yëgal nit ñi nu mu gën fekk na maa ngi yor ñaari gawar ñaari gëléem yu baax waaw ne walam yakun rasulullahi yonent bi aleyhi salaatu salaam nag masula nekk yuridu ghazwatan illa warra biha bi ghayriha yonent bi aleyhi salaatu salaam masula bëgg dem ci benn xare lu dul ne mooy day wane ne day mooy day day ci biti day wane ne feneen la jëm mooy du wane xam nga tawriya tawriya lool dafa bokk ci yi nga xam ne des fois nit ki da koy soxla waaw tawriya mooy yow dafa am wax ab wax lay doon boo xam ne nag waa wax ji boo ko waxee dafay am ñaari kàddu goo xam ne day am ñaari tekki ñaari maanaa mu am maanaa boo xam ne moo gën jege ci xel yi buñ ko waxee rek xel yépp ci loolu la ñuy dem yow mi koy wax nag jubluwoo boobu te yow xam nga ne waa ji ngay waxal xelam ci boobu lay dem waaye yow bi gën a sori beneen sance bu sori bi moom nga luñ naan comme sens propre ak sens figuré yow nga wax loo xam ne gars yi boo ko waxee moo boo xam boo ko waxee ñépp sens figuré bi la ñuy njëkk a xalaat ndeke yow ñu koy wax xalaatoo ci sance figuré bi yow mais leer na ne bu ma ko waxee ñii moom sens propre lañu jàpp mais man nag dama cee jublu lool mais sens figuré bi laa ci jublu waaw loolu mooy tawriya waaw comme lañuy ñuy nettal naan yonent bi aleyhi salaatu wa salaam keroog ba muy gàddaay dajeeg comme que dañ doon bañ ñu xam fan lañ fan lañuy dem ak ñooy ñan ndax waa Quraysh dañ leen doon dàq di leen wër ñoo am luñ dajeel waa yi mu waa yi naan leen mais yéen mu mu am luñ ko laaj waa ji ne déet yéen wax leen ma fu ngeen jóge ba pare mu ne yonent ma sa sa am ne wax ko wax ñu ba pare waa ji wax moom Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu ne leen nag waa bi mu pare mu ne ko waa léegi yéen wax leen ma fan ngeen jóge fan ngeen jóge yonent ma sa sa ko min min ci ndox moom mu jàpp ma benn bërëb bu ñu doon wax ma boo xam ne ma moom mu jàpp ne foofu lañ jóge ndekete yoo yeneen tool yi saa saa lu mu ci jubluwoon mooy ñun ci ci ndox lañu buur yàlla binde mooy ci mooy moom mi bind min nutfa waaw summa min alaqatin yooyu waaw mooy nit ki waa yi leer na ko ne bu ko waxee lii moom leneen lay xalaat ah, dëkk ba ndeysaan ma ndekete yooyu parce que boo leen fu waxee fi nga man Makka laa jóge mooy eh ñii la waa Quraysh ni wër ah voilà <laughs> waaw loolu mooy tawriya waaw même moo bi lay doon waaw mu ngi mel ni ma toog gaa yi ndar ndar ndar wala kawlax fan moo fa am jàmm gën am na fu fa am jàmm gën ndar wala kawlax am na fu fa am jàmm gën ak jàmm gënu Dakar bi man euh, ma nekk ak ay gaay <coughs> sawaay bëgg leen a góndi quoi ne leen man mooy comme bu ma nekkee ak bawsu waaw nekkub campagnard bëgg a góndi gaa yi xam nga baw kii yooyu <coughs> pour daal wan leen ne man man Dakar walla quoi waaw wala ma bëgg leen ko gëmloo gaa yi di wax naan mais yow est région de Dakar yow mas nga faa dem fekk man yàlla xam na ne masuma faa teg sama tànk waaye man jàmm gënu kawlax bi wala bu ndar bi xaw ma bu ci amati dàmm gën ñaar yooyu man foofu laa mas a dem parce que man maa ngi dëkk ci àll bi ñii foofu nag mas naa faa dem gars yi wax ma ne leen si ma ne leen ma ma leen ñu naan mas nga dem Dakar ma ne leen antu yow Dakar ngay wax région Dakar ngay wax man ma dem jàmm gën nga naan lan. xam nga gars yi ci saase dañu naan bon ah si mooy jàmm gën bi nekk ci banlieue bi Pikine après Rufisque Pikine bala nga àgg diggante Rufisque ak Pikine jàmm gën boobu ay côté Fass Mbao moom ga xam nga waa ji ci saase gars yi ngay waxal dañ naan ah kon nag saa ay mas naa dem région Dakar quoi parce que quand même bu dee foofu du département Dakar mais région Dakar la mooy ay kon dem ndekete yoo man jàmm gënu Kaolack gii yee tax may wax boobu mooy gaa yi ñoom fii mu ne mën nañu dem feneen jàpp ne naan si sa dem na jàmm nas naa dem Dakar ñoom ñoo di dégg ndeke man yoo jàmm gënu Kaolack gii laa doon wax. mais nag leer na ma ne bu ma waxee loolu ñoom leneen la ñuy yeneen yonent ma lay saabsaab nag ci ay xareem ndax alxarbu alxarbu xudaa bés bu noonu xamee say plan laata ngay kii de dañ lay boobu mu jeex waaw boo ñeeri divulguer say information mais mooy yow yaa saraxe sa yaa saraxe sa yaa yow yaa inscrire sa yow yaa def yow yaa defe sa bopp yaa jox yaa jël defet bi jox ko sa bopp yonent bi alei satu salaam Seydina Kaab ibn Maalik nee na masula bëgg a dem benn xare lu dul day faire sam day def comme si côté bëli la jëm wala boog fee la jëm waaw léeg-léeg sax mu am ku mu yónni mu jiitu côté yooyu gaa yi foog ne foofu la jëm ndekete yoo contraire bi la jëm waaw mu ne yonent bi alei satu salaam masula bëgg dem benn xare lu dul ne day def warraa biyaa gayru feneen mooy beneen bërëb waaw léegi nag illaa warraa bi gayriha xatta kaanat tilka al ghazwa ghazaha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fi harrin shadid wastaqbala safaran ba'idan wa mafazan wa aduwan kathira ba mu des nag xare bi xare bii moom da xasatu Tabuk yonent ma lay saaf newu fi di ko di kii ah non newu fi di nëbbu mbir meeg nëbbul dara dafa ñëw ca jour ba mu leen ko waxe la wax jullit ñépp ne leen waajal leen romain yi la ñuy xare ji parce que ñooñu moom xare ñoom parce que ah dafa soxla waajitaay bu rëy a yi ñépp te prendre ko sérieux yeneen yépp dinañ ko prendre au sérieux mais bii moom armée professionnelle la te gars yu nangoo bari la te yonent mi aleyhi salaatu salaam xam na ci dara parce que waa Mu'ta moo leen yónni woon te gaaye bari waaye ba ñu bari waaw ba ñu bari moom ñooñu kon nag il faut pas ñuy dem ay nekk ay deux cents yi ah nekk ay deux cents yi ah. ah non foo ñu nekk ñu conséquent un nombre très très très très très conséquent léegi nag fekk tamit mu nekk foo xam ne jamono joo xam ne fii harrin shadid waaw jamono ju tàng jër canicule waaw ba pare mu dëgmal mu war a nekk nag tukki boo xam ne baa ngi dan bu sori parce que wax naa la entre Médina ak entre six cent jàpp sept cent kilomètres la waaw Tabouk dëkk la léegi ab chef lieu de région la ci Arabie saoudite ci nord bi ca noor ba ca catu côté Jordanie Ngandum kii la province bu tudd province de Tabouk boo defee boo demee ci Cheikh Google T A boo defee loolu rek <laughs> province de Tabouk dinañ la won Tabouk ak ni mu verte gis la yonent mi aleyhi salaatu wa salaam waxoon Seydina Muaad ibn Jabal la in taalat bika hayaa la tarayanna maa huwa huna qad muli a jinaana Allah <laughs> ah waaw yeneen ci ma lay saa saa mboqoon tabu gis nga ni mu woowee ni mu woowee woon waaye yeneen ci lay saa saa mboqoon na Seydina Muaz la in taalat bika hayaa bu saw fan guddee ah fii yépp di ñëw fekk mu fees dell ak i tool fekk waaye verte verdoyante masha Allah tapeel Tabuk nga xool Tabuk est dëkk bu wow la léegi nga xool. <laughs> Allah qad sadaqa al amin waxati na dëgg moom alayhi salaatu wassalaam xoola demal charlatan bu ne nag na pronostiqué demal ci sa deera euh, euh, désertu Sahara bi nga naan ma man mii la in bi ka xayaa ba charlatan ay def leen euh, ay ay ay def leen def leen def leen dangeen di mën a toppandoo ak i seen caaxaan yi def leen demal ci désertu Mauritanie bi nga wax mauritanien boo xam ne xale la wala du xam nga say naa Mu'aaz fig ko yeneen ma lay sa wax ak fi mu gaañoo moom matul 15 ans ah te moom Seydina Muaz gis na loolu di foofu di vert lool ndax ñoo woon Sham matul 15 ans yow wax fi kenn ne ma daa 15 ans wala daa 19 ans way le désert du Sahara la yéen bi nga xëya xam nga ne shaytan daj jaaw ngay doon bu boobaa ku ko wax di dajjaal dara leeru la ci leer voilà léegi eh, mu ne nag kon naa Ka'b ibn Malik yonent mi aleyhi salaatu salaam kon xare bii nii mu daal di jublu safaran ba'idan muy fu soori wa mafazan nekk désert nag foo xam ne ab désert bu ñuy jaar la distance bu soree soree soree la war a jéggile wa aduwan kathiran mooy ñi mu jëm muy romee byzantin yi mais noon yu baree baree ba ndax empire la empire byzance xulibati Rome fi anna al ard wa hum waaw mooy Rome boobu la Rome muy les byzantins ñi nga xam ne ñoo fa newoon di xarek perse yi ñoom Kesrowe César Qaysar contre Kesrowe ci seen xare yooyu le ñooñu nag la jullit ñi nga xam ne ñoom gaay moo naan waaye yow waa désert bale moom arab yi nga xam ne ñu sonne ñoom xaw ma lu ñuy dunde sax ak seen xeer yu bari ñooñu ñoo nar a xeex ak ñii moo tax mu ne gaay yi yoon fu sori la woon ak noon bu bari te ay métropole yu rëy lañ yoroon ay Ilia Jérusalem ay Hims muy naan Homs ren ay Damas yooyu yë ay Syrie boobu Syrie foofu province de Syrie yu ngand yooyu ay Jordan nga xam ne foofu daay dañu feesoon dal cos al Constantiniya Constantinople capitale bi yooyu yépp jëm ba nële ba Europe yooyu yépp saa yi eh, ñooy xeex ak ñoom dina metti de moo tax waadu wan yonent ma ne saat-saam dégmal noon bu bari moo tax fa jallaalil muslimiina amrahum liyata ahhabu uhbata ghazwatihim ghazwihim nee na moo tax yonent bi alei satu salaam daal di leen leeral nu mu gën a gaawi am rawum seen mbir wax leen seen mbir leeral jullit ñi seen li leen di xaar liñ naan ñu yëgal leen dans quelle sauce ils seront mangés waaw ñu xam mbir mi hé li leen di xaara ah. ndax lool bokk na des fois dimbal dimbal dimbal la waaw nekk fi di woyofal yu woyoful baaxut moo ñu dal nag dañu woyofal diine ji lool ñi nga xam ne ñoo ci waroon a gën taxaw di ñu ci soññ di ñu ci xirtal bu ñu kiiwee ñooñu ñoo ñoo njëkk woyofal diine ji ba tax wolof yu bari jàpp ne diine ji lu woyof la waaw wa yaxsabunahu hayyinan wa huwa inda allahi moo tax yu bari ñu jàpp ne ah lii la du dara moo tax julli dañ koy woyofal waaw ku mu neex def heure bu la neex ngay def respecté waxtu yi sa yoon new ci njàpp manuñu sax jàpp waaw lépp lañ woyofal lépp lu jëm ci diine lañ ko woyofal koor nga gis nit ñi font ku mu neex woor ku mu neex woore lu la neex waaw julli ñépp di fooy lépp waaw moo tax woyofal lu woyof alkande la de yonent ma lay saar saar nag yëgal gaay léegi fa jàllaalil muslimiina leeral jullit ñi amrahum seen mbir lu tax li yata'ahabu ohbata ghazwin ngir ñu jël matuwaay yi préparatif yi war ñu prendre ko très très très très très au sérieux waaw waajal bu baax li ñu am lépp ci wàllu provision ci wàllu armement ak yooyu yépp waaw mu ne nag fa axbarahum bi wajihi alladhi yurid yonent ma la saar saam daal di leen xabaare nag wax leen nag fa mu bëgg jëm mooy Shaam laa jëm waaw ilaa Hiraql ilaa Qaysar xare Qaysar la de mu ne wal muslimuuna ma rasulillah sallallahu alayhi wa sallam kasiir wala yajma'uhum kaatib kaatibun ki non kitaabun xaafid mu ne te jullit ñi ñoo yonent ma la saar saam nag temps yi bari woon nañ ndax la mooy fatxu Makka am na ay waa Hawazin dugg nañ ci lislaam tribus arabes yi nga xam dañ doon dañuy xaar ah daaw Muhammadan wa qawma bàyyi leen Seydina Muhammad ak ay ñoñam waa Quraysh rek ku gañe daal ñu xam ne yaa ne ci dëgg waaw ku gañe ñu xam ne yaa ne ci dëgg ñu bari dugg ci l'islam parce que yonent ma saa saa ubbi na Makka waaw ñu ne eh, kon moo ne ci dëgg ndax moo gañe moo tax dañoo bari woon mu ne ñoom bari woon nañ rien que Medina rek bari woon nañ ndax ñu bari ku tuub rek ñu bari dañuy ñëw dëkk ci foofu ndax mooy taala Tayba ah dëkku yeneen bi aleyhi salaatu salaam ñëw dëkk moom mu ne moo tax jullit ñi dañoo bari woon ah waaw waaye nag wala yajma'uhum kitaabun haafid amul woon liñ naan diiwaan moo tax imaam Az-Zuhri ne yuriidu diiwaan loolu moom moo ko wax pour leeral que ne kitaabun haafid bi muy wax mooy amul foo xam ne dañuy bind dañuy recenser nit ñi amul woon recenser combattants yi ak ñi nga xam ne ñooy nit ñi loolu amul lool Seydina Omar ibn al-Khattab al-Khalifatu ar-Rashid al-Muhaddas al waaw nga xam ne buur yàlla day yee da di yenqiwal ay ay xam-xam yu rëy te du ñuy yonent moom mii Seydina Omar ci la moom mooy ki nga xam ne moom mooy ki njëkk créer diiwaan waaw moo tax xadiis yi wax yépp naan yeneen mi alei saatu dafa wax loolu loolu wéru dafa daf moom moo njëkk ne bindal leen ma comme xadiis sayna Xudayfa bi ñuy wax ah ne yonent mi alei saatu salaam dane uktubu li man talaffadha bil islam bindal leen ma recenser leen ma tous les musulmans képp koo xam ne wax na ci kàddoom mooy seede na baatul islam yi bindal leen lool lool noonu wérul waaw li wér mooy sayyiduna Umar mooy ki njëkk taxawal loolu waaw xam jullit ñi nga xam ne xeexkat yi yooyu yépp loolu min sunnatu xulafaa rashidin yi nga xam ne suñu boroom nee na suñu yonent ma saaf saaf nee na aleykum bi sunnati wa sunnati alxulafaa arrashidin almahdiyin addu alayha bin nawaaji maa ngi leen di dénk sama sunna sama sunnaay xulafaa yi yu baax yée ñu yi nga xamante ne nii ñoo tegu ci yoon waaw ñànk leen ko ak seen bëñu biir yi seen dëgg ji Seydina Omar mooy ki njëkk a def lool mais amuloon lool moo tax nag amuloon comme que amul moo tax déglu li ci Seydina Kaabu na Maalik bi teg mu ne kon ba loolu amul mooy yonent mooy bon comme que amul foo xam ne ci lañuy xame ku ñëw ku ñëwul ak nit ñi mu ne fama rajulun yuridu an yataghayyaba illa dhanna annahu sayakhfa lahu waaw moo tax mu ne moo tax amul woon nag kenn koo xamante ne ni bëggoon naa bañ a ñëw mooy ci naafiq yi ak ñooñu bañ a ñëw lu dul danaan non bu ma ñëwul comme que nit ñi bari nañ nii ay trente mille personnes bu ñu génnee yonent ma lay saab saab manu la jàpp turu ñi fi ñëw yépp wala seetlu ñi fi ne ñépp ba xam ne diw ñëwul moo tax gars yi dañ doon fondre ci maas duñ ñëw xam nga am na gars yoo xam ne loolu la ñuy doxal buñ xamee ni mbooloo mi bari na waaye yow lii bon ñu ne nañ toog garaawul ñuy dem parce que sëriñ bi buñ demee du day foog ne rek ñu ngi ci biir mbooloo mi waaw. <laughs> mu ne naafiq yi nag noonu lañu doon def amul kenn ci ñoom koo xam ne bañoon naa bañ a dem teewe xare bi lu dul dara non même bu ma demul du feeñ parce que honnêtement le sàrsaan du ko yëg ndax nit ñi dañoo bari waaw. yazunnu mu njortu ci njortam lu yées anna dhalika sa yaxfaa lahu loolu dina tax kenn du ko xam kenn mu nëbbu maa lam yun yanzil fiihi waxyun min allah azza wa jalla fekk waxyu fekk di wuy wàcc ci gaa yi jàpp ne loolu dina tax kenn du yëg moom waaw maa lam yun yanzil fiihi waxyu ah, moom daal mooy dañ doon jël risque naan eh, bon nañ fondre rek bañ a ñëw dem du ko yëg so ah, bu dee ne wax yu ah kon ah fekk wax yu wàccul ci moom bu wax yu wàccul daal garaawul quoi mooy bu ko borom bi yëgalul lool moom du xam parce que nit ñi bari nañ mu ne wa gaza rasulullahi tilka al ghazwata hiina taabat ath-thimaaru wa dhilaal mu ne nag yonent ma lay xare-xare bi jamono ja xamante ni taabat ath-thimaar wa dhilaal mooy ne euh, fooyteef yi tàndarma yu ñor garab yi ah waaye it ker yi neex de ndax daa tàngoor de wa tajahaza rasulullah wal muslimuna ma'ah nee na yonent bi alei saatu waajal julli ñaan moom fa tafiqtu aghdu likay atajah atajahaza ma'ahum fa arji'u wa lam shay'an nee na man nag ma nekk fi man Ka'b ibn Malik di hésiter rek dem naa banaan naa waajal ànd ak nit ñi génn dem ci xare bi comme que ma lay saar saam woote na waaye daal ma nekk fi naan bon may xaar rek waaw naan bon defuma dara saa bu ma demee banaan naa waajal bàyyiwaat du ma def dara nee na nag summa gadawtu summa rajantu wala maqdi shay'a waaw ma xëyati dara waaw bu bu bu ma xëyee parey bés bu ne fa qultu atajahazu ba'dahu bi yawmin aw yawmayn thumma alhaqahum ma ne bon naa naa waajal nag bis non jour bi xaaral ma waajal ba ba ba ma waay bañ demee bi nit ñi génnee ma naan xaaral kon nag ma waajal bés wala deux bés waajal ci samay mbir dem dabi leen bañ génnee mu ne fa xadawtu ba'da an fasalu li atajahaza fa rajantu walam ardi shay'in gis nga biñ génnee Medina demit ma ne naa dem ma xëy naan naa waajal naa waajal mais defuma dara defuma dara waaw ma ne naa waajal defuma dara mooy taswif saw fa saw fa bari nañu bari ñoo xam ne li leen teree def bu baax mooy dañ naan dañuy toog xaar non naa xaar naa xaar naa xaar ba mbir yi weesu waaw bëgg defal lu baax sa benn mbokk naan di xaar di xaar ba mu faatu nag voilà mu jeex nag nga ne fa nag di rëccu voilà parce que taswiif moo baaxul voilà ak moo moo bari yomba dal waaw lu lu baax moom dañ ciy taswiif rek te yi nga xam ne moom la bakkan bëgg ñu kaaw ci jóg dem loolu yéeme na de ay nañu buur yàlla saafara amin nee na noonu laa jàppe falam yazal bii xatta asra'u wa tafaarata waaw nee na daal noonu lañ def ba dem mais noonu lañ def ba dem ah. ñu dem ba mbir mi mais mais vraiment watafaarata alxasu mais léegi mu trop mooy mu leer na bu ma demee du ma leen waaw bu ma demee it faata tafaarata mooy faata wa sabaqa jiitu na yem kii na waaw wa hamamtu an artahila margi la loolu maa ngi bëggoon a laxas dem fa udrikom même fekk leen fa même bu dee damay dajeeg ñoom ci retour mu ne walaytani faaltu waay waay aka ma defoon loolu même ko defoon baax na waaye falam yuqaddar lii daalik waaye nag dogalu luñ ci li nga xam ne moom lañ ma dogal moom lañ ma yombalal ngir ma def loolu la de mujj ko def de mu ne nag ba nga xam ne nag kon ñun ñépp dem nañ tabu man ma des wi hé problème am parce que <laughs> mu ne fa kuntu ida xarajtu fi nnaasi ba'da xuruji rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fa tuxtu fihim ahzanani anni laa araa illa rajulan maghmuusan alayhi nifaaq maghmuusan alayhi nifaaqu aw rajulan mimman adara allah min ad-du'afaa allah mu ne gis nga bi ma desee biir Medina man Ka'b ibn Maalik bu ma génnoon ci mbeddu Medina yi di dox mais amul dara lu may gën a metti li may gën a teg ci mettit mooy ne duma gis kenn hein duma duma daje kenn ku ma dajeel rek hein lu dul benn waay lay doon mooy duma trouver benn nit lu dul façon nit yi laa doon gis mooy ñan mooy ñan mu ne euh, li ma doon teg ci njàq rek tristesse mooy doonu woon gis loolu illaa rajulan mahmuusan alayhi nifaaq koo xam ne lu dul li ma tegoon ci tristesse lu dul koo xam ne dañ koy tuumaalum naafiq waaw moom moom mooy façon bii rek laa fa doon gis mooy koo xam ne dañ ko doon tuumaalum naafiq koo xam ne vraiment ay mbiram leerul ba nit ñi di ko di ko jame naan waajum naafiq la ku ñuy tuumaal ci diineem naan naa fiq la ku mel noonu rek laa doon dajal ci mbedd aw wala boog rajulan nit koo xam ne wala ma daje koo xam ne mimman adara allah min ad-du'afa wala ñoo koo xamante ni ba fa bokk ci ñu buur yàlla may ngànt nangul seen ngànt te bokk ci ñi xam ne ñu feebul ñi la te amuñ lu leen yóbbu comme albakka un ña doon jooy ndax keroog bi ñi ñëwee ñenn amul sax niñ dem dañoo ñëw ci yonent mi alayhi salaam di ko laaj comme ñoom Seydina al ibn saariya ñoom Ulbat ibn Zayd ak ñoom Seydina Abu Muusa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anil dañoo ñëwoon ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam alwaajile di ko laaj ngir mu ut leen loo xam ne moom la leen di jox ñu man a fekke xare bi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne man awma lu ma leen di jox ñuy turne di jooy seen brongo ñi di tuuru ndax xalan hazanan allah yajidu ma yunfiqun triste ndax amuñ loo xamante ne nii moom la ñuy joxe ngir mën a bokk participer ci xare bi waaw ñoom man nag façon bii rek laa doon gisan ah. koo xam ne dafa am ngànt manu la dem mooy koo xam ne soit buur yàlla moo ne façon bii comme ñi nga xam ne dañoo lajj wala dañoo am dañoo feebar wala ñi nga xamante ne nii ñoom da dañoo manu la dem parce que amul lu leen fa yóbbu loolu la ñoo ñépp buur yàlla nangu na seen ngànt man daal façon boobu rek laa doon gis koo xam ne ab ku ñuy tuumaal ak di ko jam ci naaféq wala koo xam ne la ko moom ak nekk am ngantam dafa leer kon nag boo seetloo fii kon mooy yan façon nit moo fa des waaw comme l'imam al-Hafiz Ibn Kathir wax ci al-Bidaya wal mu ne qultu kaana al-mutaxallifuuna an ghazwati Tabuk arba'at aqsaam imam al-Hafiz Ibn Kathir ci al-Bidaya wal mu ne nee gaa yi nga xamante ne ñoo wuute woon demuñu ghazwatu Tabuk ñeenti façon lañ ma'muruuna ka Ali ibn Abi Taalib wa Muhammad ibn Maslama wa ibn Ummi Maktuum wa ma'zuruuna wa hum du'afaa wal mardaa wal muqilluun wa humul bakkaa'uun wa usaatun mudnibuun wa hum salaasa wa abu wa ashaabu wa aaxaruuna waaw maluumuun mazmuumuun wa humul munaafiquun mu ne moom imaam alxaafis ibnu xajar ibnu kasiir raxmatullahi alayhi mu ne façon yi nga xam ne ñi demul woon nekkoon demul demuñoon xasut tabu façon ñeenti façon nit ñoo demul woon ci jullit ñi ci góor ñee taxoon ñuy wax ñi nga xam ne ñoom àgg nañ fu ñu war a bokk ci xare mee demuñ mu ne ñi ci njëkk mooy ñooñu ma'muruna dañ leen a digal ñu toog ma'juruna te dañ leen a fay mooy ñooñu buur yàlla da leen di fay comme si ña fa fekke woon ghazwatu Tabuk mu nekk Ali ibn Abi Talib Seydina Ali radiyallahu anhu ndax moom la joxoon mu assurer intérim bi waxoon nañ la loolu nag mooy li gën a dëgër li tax mu boole ci Muhammad ibn Maslama mooy li siiw ne moom la yonent mi alayhi salaam bàyyi woon mu assurer bi mais waxoon nañ la loolu la siiw loolu ginu la dëgër comme li imaam Az-Zurqaani ni mu ko leerale ci Sharhul Mawaahib keneen parce que hadis bu wér boo xamante ne nii bu Seydina Sa'd ibn Abi Waqqaas xam nga moom lañ gisoon. da doon wax rek Seyna Sa'd da ne man dégg naa te mu ci saxiix yi que man dégg naa Seyna Ali comme ne saxiix imaamul Buxaari yi rahmatullahi alayhi mu yonent bi salaam naan ko mu ngi saxiix yi naan ko mooy ala tuhibbu ndax bëggoo nekk bi manzilati ah, Haaruna min Muusaa ghayra annahu laa nabiyya ba'di mooy keroog bi nga xam ne ca la ko bàyyi Tabuk Seyna Ali naafiqi naan ah. sax que istafqalahu ko waa yonent ma lay saar moo bëggul Seydina Ali ànd ak moom parce que du koy diisal charge ci moom moo tax mu bàyyi ko ci dëkk bi <laughs> Seydina Ali yëg ko dal dégg li naafiq yi wax mu jël jaase mer daw waaw dabi yonent ma lay saar ne ko waa danga may bàyyi ci jigéen ñi xale yi naafiq lii lañ wax mu ne ko kadabu wax nañ lu amul loolu taxul demal nga dellool foofu <laughs> toogal ma foofu xanaa bëggoo <laughs> nga taxaw wàccu am wàccuwaay ci man wàccuwaay bi seydinaa Haarun annabi amoon ci seydinaa Muusa annabi bi mu amoon ci moom xanaa bëggoo wàccuwaay woo sauf que nag yonent du am sama gannaaw mooy seydinaa Haarun moom wàccuwaay bu amoon seydinaa Muusa da cay teg moom mu yonent la woon alors que nag yow mënoo nekk yonent parce que yonent après man amul waaw seydinaa Ali de d'accord dawaat demaat xam nga foofu mooy ne gaay borom ahlu siyar ñoom imam ibn dañ ne kii ñu fa bàyyi mooy Muhammad ibn Maslama moo assuré intérimu Médina kanta kanta ki nga xamante ne nii mooy hmm? Seydina Ali nag radiyallahu anhu moom këram la ko dénk loolu noonu lañ ne la wérul ndax am na ci yeneen càllale yu nekk ci yeneen ci musnad yi këne moom mii musannaf këne moom c'est foofu Seydina comme ni ko imaam az-Zurqaani leerale këne Seydina Sa'd ibn Abi Waqqaas dafa ne dafa ne ah, yonent bi alei salaam dane ko kii dane dane walla rasulallah sal rasulullah sallallahu alayhi wa sallam aliyan al madina waaw loolu nag mooy li gën a dëgër mais dafa gën a siiw mais mooy li gën a dëgër de ñii nag li tax ñuy tudd lii mooy Seydina Muhammad ibn Maslama la ñeneen ñi ne moom lañ joxoon intérim bi Medina Seydina Ali moom kër yonent mi alayhi salaam kese la jiite woon mais nag li gën a dëgër mooy lépp la jiite woon mooy ku mel ni Seydina Ali radiyallahu anhu kooku yonent ma alayhi salaam moo ko jox ngànt moo ko digal ne ko toogal toog dañ koy fay mu ne wa ak ibnu mu maktum ndax silmaxa la woon mooy ñi mel ni moom ak kaaw wa ma'zu ñoom ñooy premier ñi nga xam dañ leen digal ñu toog te dañuy am pay mu ne wa ma'zuruna wa humud du'afa wal marda wal muqilluna wa humul bakka'un mu ne ak ñeneen ñoo xam ne ñoom seen ngànt nangu nañ ko te mooy ñi faible ak ñi feebar ak ñi nga xam ne dañoo ñàkk am waruwaay ak lu ñu yóbbu moo tax mooy jooykat yi ñu doon wax sànq wa usaatun muznibun ak ñoo xam ne nag ñoom ah dañoo mooy nag digalu yonente bi sallallahu alayhi wasallam ñu leen génn ñoom génnuñu ah ñooñu nag mu ne mooy ñetti ñi ñetti ñi ñoo ñan mooy seydna Kaab ibn Maalik seydna Hilaal ibn Umayya ak seydna Muraarat ibn Rabi' ak kan Abu Lubaaba ak ay mbokkam waxoon nañ ne seydna Abu Lubaaba dinañ ñëw ci ay mbiram ak ay mbokkam almazkuurun wa aaxarun ñi mujj nag quatrième kaab mooy malumuuna ñooñ dañ leen a ŋaññ mazmumuuna ñoom ŋaññ nañ leen waaw dal nañ seen kaw wa humul mooy naafiq yi ñoom moom dañ ne woon sax nañ de dem leen ngeen wax yonent ma saa saa ne ko mu may ñu ngànt bu leen mayee ngànt ngeen bañ a dem bu leen mayul ngànt it ngeen bañ a dem xam naa kon tey insha allah dañuy yem nii ci kon génn bi kon ñépp génn say naa kàmbanu maal nekk ci dëkk bi moom mari na bu wéree du gis lu dul koo xam ne bu génnee lu dul koo xam ne leer na ko ne kii dañ koy jamu naafiq wala koo xam ne bokk dafa bokk ci ñi nga xam ne ñoo dem ndax dañoo am ngànt waaw